a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati dukhaan bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim inna shajarata alzaquumi tacaamu alatiimi kalmuhli yaglii fi lbutuuni kagalyi alxamiimi xuduuhu factiluuhu ila sawaa'i aljaxiim summa subbuu fawqa ra'sihi min cadaabi alxamiim duq innaka anta alaziizu alkariim laayi yi lañu gisoon ci jataay bi ñu génn mooy ñu mujjëwoon a gis fi mu naan ne mooy sajaratu zaquumi garab goo xamam gëlay di zaquum mooy lekkukaay yu xam ne mooy ñamu bàkkaarkat bu mag li nga xam ne day bax ci nga xamante ni nii ca biir yi mel ni mel ni ki wiibul bu ñu xóoyal di bax ci biir ya comme ni nga xamante ne ndox mu ñu baxal noonu lay baxe noonu lay mel ñu jàpp ko ne ko ne ne yi jël leen ko ngeen gësëm ko daal di koy jajj bu ko ci sawaawul jahim ca biir wu tar wa ginnaaw gi ngeen sotti ci bopp bi ci mbugal meeg ndox mu tàng jël mi naan ko nag duq waa ca mosal innaka dëgg-dëgg yow anta yow de al aziz yaay ki noot al karim yaay ki tedd laaya yi nii boroom boroom xam-xam yi mu mel ni sayyidina Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar al rahmatullahi alayhima day nettali ne laaya yi mooy ci Abu Jahlin la wàcc ndax Abu Jahlin bi nga xam ne suñu borom dafa wàcce woon waxoon nañ la ne garab gii nii di zaqqum alquran mu ngi koy tudd ci yeneeni laaya gis nga nag bi nga xamante ne nii nag ci lay wàcc ci suuratu suuratul gi nga xam ne mooy saar bi nekk ci suuratu banu israil di al isra foofu suñu boroom naan wanu naan wa shajarata al mal'unata fil qur'an naan di yonaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak tuddal li nga xam ne mooy garab ga nga xam ne moom la ñu rëbb ci nekk ci alquran wanu xawifuhum ñu ngi koy wax yéefér yi nag di leen ko tiitloo ngir ñu def attention ngir jaamuma fama yaziduhum illa tughyanan kathira waaye nag gis naa ne yokku leen sa loolu ma leen di wax naan leen def leen mooy tundiku leen bu ngeen mooywul fa ngeen jëm lekk loolu ngeen di lekk ëllëg muy garab gu bon góogale tey yées tey xotti ay biirak ak fépp bu fu mu jaar waaye bu boroom ne gis naa ne yokku leen lu dul tuxyaanan ak beew goo xaman beew te goo xam ne gu rëy la bi abu jahlin nag déggee lool imaam ibn ishaq rahmatullahi alayhi mu ne mu ne abu jahlin dane yaa ma'shara quraysh hal allati yuxawwifukum biha Muhammad Abu Jahlin alayhi la'natullah dane moo yéen way nu yéen waa mashara Quraysh yéen waa mbokoroom Quraysh ndax xam ngeen garab googee ngeen dégg alquran jii nee naay bu Sayyid Muhammad nii di leen tiitale ra alayhi salaatu wassalaam qaalu gaa yi ne ko laa ne ko ah Abu Jahlin ñun xamuñu lañ ne mun a moo ajwatu Yasrib bi zabudi rek la wallahi la anis la anistak la anistamkanna na lanatazaqqamannaha tazaqquma Abu Jahlin ne leen <laughs> innaha ne leen a ah, xamu ngeen ko kaay nag ma wax leen ajwatu Yasrib la rek bu leen way bu leen tiit fenn li mu leen di tiit loolu tus xam nga lan la mooy tàndarmaay Medina jooju kese la mu nekk fi naan dañu koy tiitloo wanaa di ñu tiital wallaahi maa ngi war ci yàlla ne bés bu borom bi defee ma teg sa loxo man a teg loxo ci li nga xam ne mooy garab googu muy wax nee na dañu ciy tiitale lanata zaqa man na ha tazaquma wat naa ne dinañu ko wannaasu benn wannaasu lañ koy def suñu borom nag wàcce laayi bii na inna shajarata zaqumi ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun suñu boroom wàcce laaya yii ne waxul dëgg de inna shajarata zaqqumi gis nga garab googu muy wax mooy mooy ñamu bàkkaarkat bu mag bi moom moomu di abu la abu jëlin foo jaar moom ci lay lekk lool moo indi aaya ñu naan ko comme que daroon wax ne moom mooy sangu waa Quraysh te lool tamit la ko waa Quraysh doon wax naan moom sa sayyidu hadal waadi mooy sangu li nga xam ne mooy xuru màkka yooyu di nag bu demee malaaka yi di ko mbugal ba pare naan ko mosal duk innaka dëgg-dëgg yow abu jëlin ak ku mel ni moom an nag anta yow al alkarimu du yaay du ki tedd moo mosal kon suñu boroom di continuer ne inna hada ma kuntum bihi tamtarun buñ leen di dugal nag safara noonu la ñuy ñam ci zaquum ak garab googale ñu naan leen inna hada lii de ma kuntum mooy li nga xam ne nekkoon ngeen ci àddina bihi tamtaruna doon ci déng déngeeka di ko weddi ak tamit di ci sikki sàkka suñu boroom nag di wax nag way ngëm yàlla yi moom lan moo leen di xaar mu ne al muttaqina fi maqamin amin mu nekk ta'ala fii ci àddina fii maqaamin amiin dinañ nekk ci bërëb boo xam ne bu sécurisé la bu wóor la fii mooy bërëb ba mooy lan mu ne fii jannaatin ci ay aljana yu nag ay sew ndee ci ndox yuy génn di ball yalbasuuna dinañ fa sol min sundusin wa istabraq ay façon soie yoo xam ne yu cher a cher a cher muy sundus ak istabraq te waleere mu mutaqaabiliina dañuy jàkkaarloo bu ñuy wax nga xam ne seen lal yi mooy tourner koo bëgg gis yow doo fi nekk di gestu ba sa loos wi di damm mu ne kon noonu de mutaqaabiliina dañuy jàmmaarloo kadhalika na ko noonu wa zawwajnaahum ma defal leen ma may leen ay soxna yoo xam ne bi hurun ayn takkale leen ak ñi nga xam ne may leen ay soxna yoo xam ne hurun ayn ay xuur la mooy seen bët ya day weex day weex tàll la ca war a weex day weex tàll ba pare daal di yaatu la ca war ñuul ñuul kukku mu ne kon nag loolu laa leen di may comme soxna foofale yad'una fiha bi kulli faakihatin aminin buñ fa newee nag dinañ fa laajte kulli faakihatin fooy téef bu ne rek aminiina mooy lu su lépp façon fooy téef bu ne am na ajjana aminiina nekk nag ci ñoo xam ne ñoom ñu wóor ñu ci kóolute la ñuy nekk nekk ci foo xam ne wóor mooy day sécuriser dañuy nekk ci jàmm nekk ci dal laa yazuquuna fiha al mawta illa al mawtatal uula bu ñu duggee nag biir ajjana googale du ñu fa mos dee dee lu dul dee nga nga xam ne jotoon nañ koo mos fii ci àddina dee mooy jeex na ndax dañ koy melal ni benn benn benn boo xamante ne moom la ñuy teg diggante àjjana ak safara wan ko ñépp ne leen lan mooy lii ku ne ne ma xam nañ ko kii mooy dee moo ñu fi indi mu woo Seydina Yahya alayhi salaatu wassalaam moom mi nga xam ne turam mooy dund moom mooy faat xar mi nga xam ne mooy xarum dee moo koy rendi ba ñépp xam ne kon dee amatul kon suñu boroom ne kon duñu fa mosati dee dee lu dul dee gi nga xam ne moom lañ mosoon fii te lool la Seydina Siddiq waxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi mu àddina mu ñëw ubbi ñu ne génn na àddina mu ñëw fi fiñ sang yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu muri xar kanam bi daal di koy fóon diggante ñaari bët yi daal di jooy ne yaa rasuulallah tibta hayyan wa mayyita ne ko yow yonent bi alayhi alayhi salaatu wassalaam nga bi ngay nekk ci kaw suuf di dund ak ñun ak bi nga faatoo nii ne ko wax dëgg yàlla gis nga wallahi innal mawtata allati déega nga xam ne de moom la la sa boroom bindoon boobu ñam nga ko waaye dootoo ñamati dee ya rasulallah muuraat ko daal di jooy daal di génn dem ci jàkka ji moom saydina siddiq abu bakr radiyallahu anhu daal di discours nit ñi xutba leen ca xutbaam yu siiw yo kon suñu boroom ne kon ne dugg àjjana moom moom duñu fa mos deelu dul dee gi ñu mosoon fii wa waqaahum adabal jahim seen boroom xam ne mooy mbugalam safara mu tar mi nga xam ne moom la ne foofu fala xuduhu wa fa'tilu ila sawaa'il jahim ba muy dugal bàkkaarkat bu mag ba moom nii moom dina leen ko fegal fadlan mu ne nag boo gisee dugg àjjana ak la ñu fay am ak xéewal yooyu yëpp nag ungóoraay kenn du kenn daa def lu tax nga mérite ko de déedéet fadlan gëneel dongo la min rabbika mu tuggee sa borom yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam zalika loolee alfawzu mooy ngañaay al-azim gu màgg gi fa suñu borom di tëj saar bi ci ñaari laay mujj fa innamaa yassarnaahu bi lisaanika la'allahum yatadhakkaruun mu ne boo gisee alquraan ji fa innamaa dëgg-dëgg yassarnaahu ñun ñoo ko yombalal bi lisaanika ci sa làmmeñ def ko muy lisaanan arabiyya def ko loo xam ne ci lango arab la nga xam ne ñi ñi ngi ñu njëkk a yónni ci ñoom manuñoo toog naan noo xamuñu li muy wax déedéet la'allahum bu ko defee yatadhakkaruuna ñoom sa ñoññi sa xeet alayhim fa xeet daal di di fàttaleku ndax bu ñu ko jàngee war a xam ni ci ne ak leneen borom bi di wax ak ñoom suñu borom nag ne gis nga nag buñ la gëmul daal di nekk ci lu ñu nekk comme ñoom yéefaru màkk yii faalewuñ la bàyyi fi alquran gàddaay ko fartaqib yow na nga ndànku rek te xaar nekkal ci li nga nekk di ma jaamu te ndànku tey xaar fartaqib xaaral mooy xaaral li la sa boroom digal ci ngañaay ak li nga xamante ne mooy jëmale sa kaw li jëmale kaw li nga xam ne moom laa la yónni innahum ñoom yéefér yi de na ñu ngi xaar nañ toog di xaar yow nga dee comme ñu doon wax naan dina faatu bu faatoo mu jeex waaye fa innahum murtaqibuuna na leen leer nañu